waan abi darrin radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yarmi rajulun rajulan bilfisqi awil kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun saahibuhu kadhalik rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon alimaam alxafid annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu bunt bi muy chapitre deux cent soixante-six baabu bi gayri xaq euh, bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal ngay ŋàññ ab jullit ci loo xamante ne euh, yelloowu ko ci suñu jotaay bii ñu génn lañ tàmbali woon buntu bi xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille cinq cent cinquante neuf mu ne woon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer xadis mille cinq cent soixante mu ne wa an abi dharrin mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu dhar radiyallahu anhu annahu kene moom de sami'a dégg na rasulallahi dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama te xaal ba mu ko dégge ba muy wax mooy ba mu ko gisoon yaqulu mu ngay wax naan laa yar mii du sànni du jam rajulun ak góor bu ñuy góor nag ak jigéen a ci yem laa mafhuma la doona kon bu dee jigéen grawul déedéet ci la benn waay rajulan waaye ni moom nit ni moom bil fisqi ci ak kàccoor te ne waa daa ak kàccoor la ku génn topp la awil kufri wala boog mu ne waa ji yéeféer la illaa lu dul neer taddat alayhi wax joojee mu wax kàddu googee mu wax dina dellu ci kawam in lam yakun saahibuhu bu dee ne kamu jam kamu wax loolee nekkul kadhalika comme li nga xam ne loolu la ko waxe noonu la demee bu dee ne li mu wax du dëgg wax ja day delluwaat ci kawam boomerang lay doon tël dalaat ci kawam waaw wal iyaadu billah mu ne xadiis bi eh, rawaahu solo na ko eh, ki nga xamante ne mooy al Buxaari al imaamu al Buxaari waaye laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom doo ko solo rahimahullah naan la imaam Muslim solo na imaam Muslim solo na xadiis muttafaqun alayhi la voilà muslim abul xusayni rahimahullah soloo na ko ak sëriñ seen sëriñ ñoom ñaar daal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ñoom ñoo ko solo su ko imaam muslim imaamul buxaari en bi da koo def ñaar da koo dagg ñaar comme li imaamul al-hafiz xajar wax ne hadith bii nii comme ni ko imaam muslim indi imaamul buxaari hadith bi même hadith bi la waaw da koo dagg ñaar nag waaw da koo séparé ñaar euh, waaye même bi la wallahu taala alam <coughs> voilà mu ngi noonu mu ne moo tax mu ne fa huwa xadithun wahidun farraqahu al-Bukhari yu xadithayn voilà euh, mu ngi noonu mu ne ñaari xadis la bi muy shara xadis bi fi nga xam ne la ko imaamul Bukhari indi mu ne benn xadis la boo xamante ne parce que dana ko dana imam Muslim moom indi na ko wa waqa fi riwaayati Muslim bi lafzi wa man da'a rajulan bil kufri ci kàddu yooyu la ko indee aw qaala aduwallah wala mu ne waa ji noonu yàlla walaysa kadhalika illaa xaara alay waaw noonu la ko imaam muslim de lu dul ne day delluwaat ci moom bu dee ne ka mu wax loolu du loolu mu ne loolu imaam muslim dakarahu fi asnaati fi asnaai hadithin fi zammi man iddaa ila ghayri abi mu ngi ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadith boo xam ne ci la doon wax lam tàmbalee ki nga xam ne mooy wootewu ŋaññ ki nga xam ne day wootewu ci koo xam ne du baayam mu ne loolu am na lu ci romboon fii manaaqibi Quraysh bi isnaadil mazkuur huna ci càllale bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari indi fii fa huwa xadiisun waahid comme nag xamal ne xadis boobu ak bii nii mu indi fii benn xadis bi la farraqahu al Buxaari al imaamul Buxaari moo ko tas def ko xadisay ni ñaari xadis moo tax imaamul lii muttafaqun alayhi la al imaamu comme que ne rawaahul Buxaari nañ xool imaamul Buxaari d'abord nan la ko soloowe al imaamul xaafidul Buxaari ñoom ñëpp benn bërëb lañ ko indi ba mu des imaam Ahmad moo ko ñaari bërëb sinon imaamul Buxaari imaam Muslim ku nekk borom benn bërëb la ko indi rahmatullahi alal jamii mu ne kitaabul adabi waaye am na lu ci romboon ci comme li ma Manaaqibu Quraysh boo xoolee même hadis même la voilà mais boobu ñaari bërëb la woon bu dee boo boolee woon mais kaddu yi nii moo ñëwul foofu. mu ne alhamdulilah kitaabul adab baabu maa yunhaa mina sibaabi wal la'n bunt bi nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy tere ci ŋàññaate ak tamit di rëbbaate rëbb moom mooy yàlla na yërmande yàlla sori waaj wal iyaazu billah mu ne haddathana abu ma'mar mu ne nettanu suñu sëriñu imam a bukhari di abu ma'mar abdullah ibn amr ibn abi al-hajjaj maysara abu ma'mar al-basri at-tamimi al-minqari rahmatullah alayhi rahmatan waasi'a génn àddina la 224 am na wax yu wuute qala mu ne haddathana abdul warith ñu ne woon ki ko nettali mooy Abdul Waaris moom nag àndandoom la woon Abu Ma'mar mais moom ku takkoo woon ak Abdul Waaris mii mu jëlee hadis bi di Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimiyu al-Anbariyu mawlaahum Abu Ubayda at-Tannuriyu al-Basriyu rahimahullahu ta'ala moom mooy waayu Abdus Samad voilà Abdus Samad ibn Abdul Waaris moom mu siiw moomu kii mooy baayam rahmatullahi alayhima gane àdduna cent deux génn àdduna cent quatre-vingts rahmatullahi alayhi kon abd euh, muy euh, Abdul Waaris an al-Husayn moo ko jël al-Husayn al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim euh, al-Basri rahimahullah génn àddina 147 am nañu ne 148 wallahu ta'ala a'lam an Abdillah ibn Burayda moo ko jël ci Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi nekkoon juge Marw nekkoon frère kii moo doon seex ba di frère Sulaymaan ibn Burayda ñoom ñi bañ juddoo ñoom la kenn ki ñëwoon ñu juddu <laughs> ay seex lañ waaw léegi bi kenn ki juddoo xam nga ay seex même luñ nekk nekk seex kenn ki njëkk ñëw après keneen ki tegu ci léegi nag bi kenn ki ñëwee rek jàmba daw fekk Burayda ci jataay Seydina Umar radiyallahu anhu fekk Seydina Umar woon xalifa mu daal di koy bégal ko bégal sa sa euh, si soxna si wucc mucc na am na doom mu kontaan ba ne ko daal naa lay goreel waaw léegi fi mu tooge noonu léegi beneen doom ba ñëw muy abd abdallah ak Souleymane nii la woon non abdallah bi ak frère am bi Souleymane ñoom ñëpp ibn Burayda ibn al-Husayba voilà léegi keneen ki ñëw ne ko ah bégal beneen jaam sa soxna sa am na mu ne ko keneen jiitu na la ci am na ko la ci jiitu mu ne ko déedéet beneen doom la du kooku de keneen la <laughs> léegi Burayda noppi Seydina Omar ne ko looy noppi looy xaar moom itam goreel ko comme ni nga goreelee ko njëkk gi <laughs> mu daal di koy goreel <laughs> voilà ñoom ñaar ñi doon Abdallah ak Sulaymaan voilà kii mooy Abdallah nag mooy ibnu Burayda Abu Sahl eh, nga xam ne cent la dund gane na l'an quinze gis nga l'an quinze ginnaaw gàddaa yeneen saa saa fekk Seydina Omar moo doon xalifa voilà génn àddina eh, eh, l'an quinze kii génn àddina cent quinze rahmatullahi ala al jami' wa radiyallahu an ali Burayda qala rahimahullah muy Abdullah ibn Burayda mu ne hadathani Yahya ibn Ya'mar mu ne nettali ma Yahya ibn Ya'mar di Yahya ibn Ya'mar Abu Sulayman al-Adwani al-Basri al-Marwazi rahmatullah alayhi boo gisee gaa yi ay Basra yi lañ ko wax dina am nekk Marwa mais Basra boo seetloo xoola ci kaw boo jëlee kii Abu Ma'mar basari la sëriñu imaamul Buxaari Abdul Waaris basari la sëriñu ki nga xam ne moo ci tegu mooy Abu Ma'mar amu jël al-Husayn al-Husayn basari la rahmatullahi alayhi Abdullah ibn Burayda <coughs> moom basari la ah eh, eh, eh, Marwala ne woon ne woon dafa juge waaye la daa ne woon basara tamit rahmatullahi alayhi an Yahya la Yahya ibn Ya'mar Abu Sulaymaan al-Adwaaniyu al-Basriyu al-Marwaziyu euh, euh, moom génnaan na avant l'an cent yi am na nag ñu wax na après voilà loolu ay wuute la euh, wallahu taala aalam <coughs> anna Abal Aswad ad-Diili kenn abul Aswad ad-Diili tamam Basri la dañuy wax addu al yi di wax adduuli addu al yi di wax addiili mi nga xam ne moom lañ naan moo génne ci ndigalu Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalib li nga xam ne mooy règle grammaire yi naxu euh, moom mii la ñuy wax muy zalim la tuddoon nag ibn abd ibn amr ibn sufyan ibn jandal adi ibn euh, ad moo tax ñu naan ko ad-diili abul aswad ad-diili dañu ad-diili di ad al-basri yi ne woon bu mag hmm, nga xamante ne ni euh, muxadram la fekk na jamono yoneen saa sa mais jotu ko gis génn àddina la 69 ci ta'unul jaarif ci benn bu amoon ci la génn àddina radiyallahu taala anhu wa rahima léegi moom nii moo ne woon damaa ñëw Medina fekk jamono Seydina Omar fekk nit ñaa ngi dee laa wax comme ay yooyu <laughs> non di dee dee bu gaw mawtan zari'a xaw waaw moom moo ne woon damaa dikk Medina laa ñëw man Abul Aswad la hawla wala fekk naa nit ñi di faatu laa wax bi faatu faatu faatu faatu faatu faatu goo xamante ne non non non zari'an gu gu gu gu jéggi dayo waaw benn feebar moo leen daloon xaw naa disimi gaa yi waaw waaw akbar waaw yëf yi yëf yi yëf yi yëf yi graw ko mais noonu la ñu jàpp ne affaire yi bon <laughs> waaw léegi moom kon Abul Aswad ad-Dili rahimahullah mu ne haddathahu moo ko nettaloon Yahya ibn Ya'man an Abi Dharr ci Abu Dharr di Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw saahibu Rasulillah alayhi salaatu wassalaam ñi ne déedéet Barir ibn Junaada la tudd ñu ne Barir ibn Jundub ñi wax yeneen i wax yoo xam ne bari na yàgg nañ koo tudd waaye daal li mu siiwee Abu Dharr moom ñépp xam nañ ci wax waaw Abu Dharr al-Ghifari yi dëkkoon ci waa Ghifar bokk njëkkatu génn àdduna l'an 32 radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu haddathahu kon an Abi Dharr radiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi waaw bil fusuqi waxul bil fisq waaye bil c'est la même chose bil fusuqi du sànni benn góor benn waay du sànni moroomam traité ko euh, euh, koo xamante ne nii daa génn topp Euh, wala yarmi waaye du ko traité daal di koy vilipender wax ko waa yow dëkkale ko bil kufri ci kéeféer ne mécréant la illa irtaddan alayhi lu dul kàddu googu mu wax day delluwaat ci kawam in lam yakun saahibuhu kadhalik voilà imam muslim kaay xool ni nga xam ne noonu la ko indi al imam waxoon nañ la moom daa asna hadith li imam al-hafiz ibn hajar wax ñu naan euh, di damm man iddaa ila ghayri abi kuy di hadith bay ŋàññ ki nga xam ne te gisoon nañ fii ki nga xam ne mooy eh, askanalo ci koo xam ne du baayam mu ngi ko ndi kitaabul iman baabu xaala xaalu imaani man raghiba an abi xaalu imaani wala xaali baabu xaali imaani man raghiba an abi mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb moom moom ay milliers de hadith la jële ci moom akthar muslimun rahimahullah di jële ci Zuhayr ibn Harb di Abu Khaythama eh, an-Nasa'i al-Baghdadi di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Euh, rahimahullahu ta'ala gane àdduna 160 génnaat na 232 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdus Samad ibn Abdul Waris mo waxoon nañ la euh, Abdul Waris moom mooy baayu Abdus Samad mu siiw mi Abdus Samad mu ngi nii mooy sëriñu Suhayb ibn Harb muy Abdus Samad ibn Abdul Waris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum at-Tannuri Abu Sahl génn àdduna 206 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abi mu ne suñu baay moo ñu nettali baayam gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam al-Bukhari muy Abdul Waaris ibn euh, ibn Sa'id ibn Abu Ubayda voilà at-Tamimi al-Anbari mawlaahum at-Tannuuri sànq wax moon abu kii euh, nu euh, Abu Sahl non ci Abdul Waaris bu dee loolu laa waxoon damaa juuma c'est pas Abu Sahl moom dàkkantama Abu Ubayda la mooy baayu Abu Sahl Abu Sahl mooy kële ki nga xam ne mooy Abdus Samad baay ji di Abdul Waaris moom dàkkante la mooy Abu Ubayda gane àddina cent deux génn àddina cent quatre-vingt gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaamul Buxaari rahimahullah ah, mu ne haddasanaa Husayn noonu Muallim moom la waxoon fële ah al-Husayn mooy Husayn ibn Dakwaar al-Muallim gisoon nañ ko sànq ci riwaayatu al imaamu al Buxaari boobu dane woon rek anil Husayn moom la nag bul jàpp ne fii mu ne beneen nit la c'est la même personne fee daa wax Husayn al-Muallim muy al-Husayn ibn Dhakwaan al-Muallim al-Basri rahimahullah an Ibn Burayda xam nañ kan la mooy Abdallah la leeral na fee parce que bu deewoon ah loolu rek mooy mën na di confusion mais xam nañ ko an Yahya ibn Ya'mar Yahya ibn Ya'mar an abal anna Abal Aswad haddathahu rahmatullah ala al-jami' an Abi Dharr radiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illaa kafa voilà loolu la imaamul xaafis doon wax naan naan ci biiru xadiis boo xam ne doon ŋàññi la mu ne imaam Seydina Abu Dar mu ne dégg na euh, yonent ma lay saar saab mu ne boo ne tawi Abul ne ko dégg naa leen saar saab ne radiyallahu anhuma ne laysa nekkul min rajulin benn nit boo xam ne idda'a day woote li ghayri abihi di askane la boppam ku bokkul ak baayam wa huwa ya'lamuhu tamu xam ko waxoon loolu taxawoon nañ ci biñ koy mujjee gis xadiis bi yàggul biñ ko gisee biñ ko gisaatee taxawoon ci côté ba nga xam ne dañ ko waxuñu ko woon sax mooy changer eh, jigéen ñi nga xam ne buñ marié changer seen nom de famille eh, yooyu noonu taxawoon nañ ci boo fàttale ko voilà ndax la ca mbokk ma doon defoon benn publication di wax ne loolu noonu daa xaram voilà te loolu ñun ba ñuy jëkk a gis xadiis eh, yàlla daa defoon ne suñu xel daa demul sax ci loolu côté boobu <laughs> waaye walillahi alhamdu wal minna mu ne amul benn nit boo xam ne bay day askane la boppam ci kurul baayam tamu xam ko parce que quand bu dee xamu ko comme niñ la waxoon ki am dañ koo adopté moom xamu ci dara ba mu nekkee liir la ko am ñu ko adopté mu ñëw bon foog bii la bokk voilà comme niñ la waxoon bu dee tubaab bi ñoom dañu koy préparer voilà il est devenu majeur maintenant il faut qu'on lui dise la vérité voilà il faut la vérité bon il faut préparer de voir aller voir le psychologue euh, monsieur Bertrand pour qu'il nous dise euh, dans quelles conditions euh, nous allons faire cette annonce à notre fille parce qu'elle est devenue grande humainement <laughs> voilà yooyu waanaa <laughs> nag loolu la loolu daa am solo ah pas ay nekk fi naan waaye wooyu yooyu daa am solo ah. eh, eh, ah, bon faut savoir que nous ne sommes pas tes parents li fi caaxaan <laughs> xool brusque la noo koy waxee <laughs> ton frère biologique s'appelle nangam ta mère biologique s'appelle nangam elles sont à à Ngeexo loolu mooy lan loolu loolu c'est brutal ça ah. <laughs> loolu du l' c'est pas islamique ah. léegi nag après ñu ne non tubaab bi moom dafa nite quoi kanta ñun moom waaye xam ngeen seen diine nga naan dafa nite yéen nite wu ngeen lu daan nite wu ngeen wal iyaazu billaah voilà amul kenn koo xam ne eh, moom day askanale koo xam ne du bàyyi mu huwa ya'lamu te mu xam ko loolu mooy charte bi illaa kafar lu dul ne koog weddi na waxoon nañ la lii nag mooy kufru du na kufru du ne waa ji fii mu ne yéefér boo xam ne am la voilà fii mu ne moom bi yoboo mu xam ne bu deewee ñii noonu lay dugge safara ba di doo dul mooy kufru du na kufru mooy yëf na loo xam ne jëfu kéefér la waaw bokk nag gis nañ ci hadis bee ñu génn façon ta'wilaat yi ci am ah mu ne wa man iddaa ke képp koo xamante ne wootewu na maa laysa lahu boo xam ne moo moo ko nga ñëw di ko wootewu fa laysa minna kooku bokkul ci ñu waaw mooy bokkul ci suñu hët yi suñu doxal yi nag suñu yoon def na loo xamante ne génn na ci li nga xam ne loolu la ma suñu borom teg ci laa neman rasulullah tekkiwul ne waa ji léegi moom dootul jullit ça veut dire il n'est plus euh, musulman déedéet waaw mooy nag loolu façon jàjj la boo xamante ne yeneen saa sam quand même nga def loo xam ne nee na ku def lii bokkoo ci man loolu quand même képp koo xam ne dégg nga lool xam ko ba pare di continuer ci loolu mooy vraiment nañ laa seetaan mu ne wal yeta ba wa dana waajal maqado ho li nga xamante ne nii mooy bang ba nga xam ne moom lay installé wu minan naar ci safara waman daa rajulan bil ko fii nag mooy suñu xadis bi fii te imaamul xaas wax na ñoo ko ker léegi waman daa te képp koo xam ne woote na rajulan benn waay bil kufri ci kéeféer naan ko eh, yéeféer bi voilà kay fii yahut bu bon bi alors que waa ji di jullit <laughs> ñu naan ko eh, yéeféer bi wala taxaw rajo bi diw moo diw yéeféer la sa waay yéeféer la yéen lay nekk fii di nekk ci débat rek seen yaram yi tàng waaye nga tay ko waaw waaw ki ngay débatral nga kii na ko waaye yow sa waay yow ñëpp xam nañ la <laughs> waaye da nekk fii di julli julli mais yow yéeféer bu bon nga voilà loolu yooyu yëpp ci la amul ci débat lañ ne mooy faut comprendre c'est que la tension moo ko war a doon ban tension wax nañ ne diine da ngaa yow daan da def la neex toog naan ay di utal sa bopp ay ngànt noonu man daa rajulan képp ko woo benn waaye bil kufri ci kéefér aw qaala wala mu ne ko adu walloo e eh, noonub yàlla bi <laughs> waaw wala kan diw noonub yàlla la <laughs> aw e eh, noonub yàlla bi kaay fii waaw wala yaasu billah loolu daa am ñoo xam ne seen làmmiñ yi dafa tàmm lu bon ko mooy nii la ñuy waxe ah yéeféer bi jàllal nii yow yaa dib yéeféer yow yaa koy noonub yàlla walaysa kadalik fekk waa ji mu wax loolu ne ko yéeféer bi wala noonub yàlla bi demewul noonu du dëgg-dëgg waa ji noonu la mel dal illaa xaara lu dul day dellu ci kaw voilà moom la imaamu na alxaab ah doon nag mooy rajaa alayhi ma nasaba ilay ma nasaba ilayhi waaw la mu la mu la mu askana la waaje mooy dellu ci kaw Allahu akbar Allahu akbar hmm? Allahu akbar moo tax yii yépp day wane ne kon loolu day kàddu yu loolu day wane xaram ko waaw même luñ ci man di wax ne c'est euh, li zajri ngir jàjj ak yooyu xaraja maxraja zajri wal mubaalaxa ci ŋaññ loolu ak tamit jéggil dayoo ci ŋaññ façon waxin yu mel noonu ma ne yooyu yëpp day wane ne loolu daa xaram jëf ju mel nii te moo tax mooy lëkkaaleem ak bunt bi imaam indi ko baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayril haqq bi ghayril haqq voilà xaraamu ngay ŋàññeeb jullit ci loo xam ne te woo ko ci xaq benn xaq voilà imagine nga yow nga ne waa ji kéefër du dëgg mbir mi delluwaat ci yow waaw loolu lu ndaw nekk takfiir yi waaw mu takfiir yi pure et ñàkk xam dara lu ñu wax nga nga traité gars yi day yéeféer te xamoo ne ne ab jullit yéeféer la loolu c'est grave boo àttee ci moom yéeféer ça veut dire xalaal mooy deretam ci réewu jullit mooy tuur ko dagan na maaluhu alalam ak yépp waaw mooy loolu c'est grave génnewu ko ci daairatul islam ci wërngalu lislaam ci néegub l'islam nga ko génne dugal ko ci néegu ñi nga xam ne ñooy torox abadan ba faw yeneen saa saa nga ne boo ko waxee loolu kenn alors que la nga wax du dëgg ci waaja loolu day dellu sa kaw léegi nag euh, kon nii la ko al imaam kon nga gis ne imaam muslim kon solo na xadiis bi walla te gis ne càllale yi ñoom la rek waaw ba ci zalim abul aswad ad-dili eh, rahmatullahi ala al léegi nag eh, al imam léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw lii ah dañ naan la mooy ware xaraamat yi parce que loo xam ne kéeféer gravité bi ci nekk ak faat loolu boo ko woowee nit te du dëgg day dellu si yow kan mooy boo boppam jàpp ne la lay la la nga xam ne day tax nga nekkaat nga nekk yéeféer même bu dee ne xam nañ kii foo kii gi mu ci jublu loolu dañ naan loolu bon lu ñu sib la quoi déedéet dafa xaram moo tax façon kàddu yooyu dafa xaram al imaam al na xajar mu ne ah, mu ne mu ne wa hada yaqtadi anna man qaala li aaxar képp lii day wan ne képp koo xam ne dane beneen waay anta faasiq aw qaala lahu anta kaafir fa in kaana laysa kama qaala kama qaala kaana huwa al mustaxaq mustaxiqu lil wasf al mazkur mu ne lool day wane day impliqué hadis bi kenn kon képp koo xam ne dafa wax benn waay na ko yow kaccoor bi ah yow yéefir bu ña doon bu dee ne loolu nekkul comme ni mu ko waxee dëggulul ci waa ji fekk mu nekk yéefir wala kàccoor moom moo mu ko wax moom mooy ki ne yelloo melo googu mu wax waa ji yi mu tudd wa ida kaana kama qaal waa léegi nag bu dee nag mooy ni mu ko waxee dëgg-dëgg waa ji kiifir la wala ab faasiq la ku génn topp la mu ne lam yarji yi shay loolu du dellu ci moom mu ne li kaw nit ñi ndax nekkam waa ji wax loolee sadaqa fii ma qaal dëggu na ci li mu wax mu ne walakin waaye nag laa yalzamu min kawnihi laa yasiru bi dhalika fasiqan wala kafiran an laa yakuna aasiman fi surati qawlihi la anta fasiq mu ne waaye nag loolu ñu ne comme que waa ji ba mu kam ko wax dëgg la ci moom du dellu ci moom waaye est-ce que loolu mooy da koy loolu day wan ne loolu war na ko wax mu ne déedéet loolu obligé wul que ne euh, lëkkooloowul que ne le fait que mbir ma du dellu ci moom wala euh, la mu traité waa ji fekk ndax waa ji daa dëggu ci moom que loolu moom nekkul ko def bàkkaar parce que quand même mooy koo xamante ne ci biti nii bo mbiru jullit jullit la ñu wan amoo droit di ko wax loolu voilà. loolu obligé ça ne veut ba dire que yow dafoo bàkkaar ci li nga xam ne moom nga woo sa mbokk naan ko yow faasiq bi ci melo woogee mu ne bal fii hadi suura mu ne bal fii hadi suura tafsil mu ne bu boobaa ndax dafa def bàkkaar wala déet loolu am naa teqantal ki nga xam ne dafa wax kenn ne ko yow kàccoor bi alors que waa ji vrai vraiment c'est un kàccoor waa léegi loolu nag mu ne loolu am na benn teqantal in qasada nushahu aw nusxa ghayrihi aw nusxa ghayrihi bi bayaani haalihi jaaz wa in qasada ta'yiirahu wa shuhratahu bi dhaalika wa mahdi wa mahda adaahu lam yajuz li annahu ma'muurun bis-sitri alayhi wa ta'liimihi wa 'idatihi bil-husnaa fa mahmaa amkanahu dhaalika bir-rifqi laa yajuuzu lahu an yaf'alahu bil-'unf li annahu qad yakuunu sababan li ighaa'ihi wa israa'ihi wa israarihi ala daalika al-fi'li kamaa fi tab'i min an min al wala min al-anfa voilà wala siyamaa in kaana al-aamiru ah, duuna al fi al mu ne nag léegi loolu dafa am teqantal bu dee ne waa ji li ko ci tax a jóg le fait que mu ne waa yow kàccoor bi yow yéefir bi nga doon ah, bu dee ne dëgg la ca waajam ko wax loolu dañuy seet est ce que am na bàkkaar wala déet ci li dañ naan bu dee ne lim ci jublu mooy wax ko loo xamante ne nii waa ji dugg na ci frontière kéefër quand loo xam ne day tax waa ji lool mën na koo jàjj laaye biir ko walla boog ñu nar a waroo ci moom parce que nee na kilifa diine la boo xam ne waa ji à vrai dire c'est un nafiq pur et waaw parce que rien que ni ngi doxalee lépp di saboter alxuraan di saboter eh, li nga xam ne mooy diine nga xam ne képp koo xam ne. mas naa am wegal bu mu am dara ci diine ba mu xamee waaji buy xam waaji loolu di denc ci xolam waaw ba pare mu koy revendiquer bari ay nit léegi nag nga bëgg leena laaya biir ci lu mel noonu nga ne waaji é eh kooku kàccoor la non kooku moom kàccoor la en fait daal dumul da l'islam ci boppam gëmu ko loolu lay wax fekk loolu di dëgg ci moom loolu la ne bu dee yow li tax nga wax ko mooy ngir laaya biir ko soit moom nga ko wax directement ngir laaya biir ko ngir loolu jàjj ko ne ko yow sa kàccoor yi nga nekk yow kàccoor nga voilà xam nañ xamante nañ nag nga nekk ak moom en aparté ne ko yow kàccoor bi yow defi kii yow kiifir diini ji dara waaw dama bëgg nag loolu nga ees nga na nga bàyyi lee def ak nit ñi ngay riiral yu mel noonu wala boobu ngay laayi biir keneen ñoo xam ne dañoo bañ a nga bañ waroo ci xaalam loolu mu ne loolu bu dee loolu jaaza loolu lu mën a nekk la bal sax waxuma lu mën a nekk rek léeg-léeg day nekk xat ci boo xam ne mooy waaj bu ko deful ndax gaa yi xam nañ ne moo xam waaye ngi réeral nit ñi te am nañu koy dégg mën naa gan waxam man na àgg fenn fi mu noppi bàyyi noonu gaa yooyu képp ku ci biir moom responsable la amul waa parce que kër gi lañ ma xamee bu ma waxee day xaw a ñaaw wala nangam baayam sama kóllëre la woon naan après léegi yow yooyu ngay toppatoo léegi euh, njabootu yoneen saa salaam quand même sànku ci façon par jaare ko ci nit ñu bon ñooñu nga nekk di entretenir ay liens yoo xam ne sa baay moom moom la amoon ak baayam yow nga nga kii bàyyi mu réeral nit ñi daal wala yasubillah loolu day nekk farata ci yow waaw c'est pas qu'affaire il faut tout temps nga nekk ci confort kenn du la wax lu kenn du la gise bët bu kii kenn du la xaw a jànni kenn du la xaw a euh, euh, jàpp dëkkale la foo dëkkul mais nañ la dëkkale fu la neex yonentee fi jiitul loolu lañ leen doon wax waaw waaw waaw loolu am am solo la quoi waaw waaw yaa Saalihu qad kunta <laughs> marjuwan qabla hada yéefér yi waxuñu ko woon ah yow Saalih <laughs> de ak ñoo amoon ci yow placé woon ci yow confiance jaakaar gone yëpp yow lañ gënoon am ci yow ko yaakaar boo waxee lii na moo yooyu yëpp ay façon euh, jaar la ci euh, caresse la au sens du poil ngir yow nga bon nga bàyyi quoi ne ah kat tax dëgg ji doo ko wax loolu yaa ngi lool sa bopp de yaa ngi alak sa bopp ma ne la kon bu dee loolu day man a nekk waaye wa in qasada bu dee ne nag li waa nag nag lim ci jublu mooy ta'yirahu du dara loolu lépp taxu ko ci jub ay yilaay biir ak yooyu daraa du affaire am xanaa peut-être que waa ji <laughs> terrain de ut taalibe yi nekk sawaay da ko ci sawaay waraw <laughs> léegi nag waxam ni mu koy mbubbale day wax dëgg nekkatewoo li mu bëgg mooy ne ko gaa yi bàyyi bu ko defee mu récupérer leen kooku xam nga ne kooku moom sariratuhu xabiisa kooku am nga ne biiram lu ñaawa ngoogu waaw kooku moom biiram lu ñaawa ñaawa ñaaw la yor waaw bu dee nag kon li ko mooy ŋàññ waajee ko tax a jóg ayibal ko waaye it ŋàññ gi siiw ci ñoo xam ne boo leen di ŋàññ di <laughs> bi daa def loolu quoi waaw am na ñoo xam ne nit day wax dëgg waaw benn sëriñ ñu mel noonu mooy def ay caaxaanam kenn jóg daal di koy dénoncer koo xam ne yàllaa ko taxoon na jóg mais ak réseaux sociaux yi affaire yi tas tas tas tas tas tas mu siiw ndax gaa yooyu dañ koy tasante seen biir waaw dégg nga diw mu wax ci sëriñ bi rek moolu ko léegi nag bu ko defee waajur day mujj siiw bon ci ñoom siiwul lu baax mais siiw na léegi nag képp koo xam ne ci ñoom borom bi bëgg na laa gindi euh, da lay dégluloo waaj nga dégluwaat kooku man na fexe nga jaare fa daal di bàyyi foo sëriñ boobu foo tib nga xam ne mu ngi leen di sànk waaw léegi nag bu dee waa ji dana yow yow diwde xam naa moom moom moom ku ko duggu ku ko dugg siiw waaw yow man ay follower kese laay am waaw fii mu ne moom yu toog TikTok gaa yooyu dañuy mujj sax man damay bokk ci ñi nga xamante ne TikTok ñoo may fay quoi waaw tellement gaa yi may suivre ñoo bari waaw te loolu nag xam naa ne ni ñu koy amee mooy ma dugg sa waay bu ma ko duggee moom mbamb mi muy kii moom ba ma siiw après ma jéggalu <laughs> comme ni ko gaa ah, activiste lañ koy wax xaw ma ñooñu di nekk ci réseaux sociaux yi ñu bari loolu la ñuy def waaw dañuy xam ne ah président diw <laughs> waaw ñëw dal ci kaw dal ci kaw mais nag balaa gaa yi siiw ba gaa di kii rek mu gaaw daal di tuub waaw bu ko defee siiw tuub na euh, siiw na fa ba pare gaa yi daal di koy defal promotion <laughs> wal iyaadu billah loolu lépp di jamu xutaami dunya la dajale matum àddina lan lay jëriñ waaye bu dee koo xamante ne li ko tax a jóg mooy nasiha waaw yow kooku dara newu ci mais bu dee kii waa yi nga xam ne moom mooy ay ayibal ko waaye wa suhratahu waaye li mu bëgg mooy siiw la fait mu jam waa ji bi daalika ci loolee wa mahda adahu ak tamit mooy lor ko noon kese li ko neex daal mooy lor waa ji kese ci ay kàddoom lam yajuz loolu nag jaaduwul mu koy wax waru ko wax waaw parce que defu ko ngir yàlla da koo def li xadi nafsi ngir ci ak kanam te loolu laa yajuz waaw li annahu ndax moom ma'murun li ko sharia digal boo gisee sa mbokk boo xam daa nekk ci lu dul noonu mooy nga daal di koy bi sitri alayhi mooy nga suturaal ko waaw bu dee dafa ko am jullit waaw kullukum maaga illal muhaayi illal mujaahirin borom yoneen saa saa nee ñëpp la ñuy jéggalom dem ñi nga xam ne ñooy def na ko wàng fang ci biti di tay taylu di reewantu di bëllee nit ñi waaw kooku moom moom ku dee ci marché li wolof mi wolof yi naan ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp moo ko dal waaye eh, li nga xam ne jullit bu gisee mbokk jullitam mu nekk lu dul noonu moom lim def li ko borom bi njëkk a digal sariya digal ko ko mooy eh, mooy na nga nekk koo xam ne da nga koy suturaal waaw suturaal ko waaw bu dee ne defu ko en public te tamit nekkul koo xam ne day kii mu ne wa ta'limi après nga xamal ko moo xam ci bind wala nga wax ak moom wala boo nga bind anonymement wala nga wax ku ko wax ak moom koo xam ne mën naa wax ak moom yooyu yëpp ci la façon jàng wa izatihi ak waar ko waaw fàttali ko boroom bi bil husna lépp nag ci la Seydina Muusa alayhi salaam la ko borom booxoon moo ko frère bi idhaba ila firawna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan mu yées mi borom bi neew bu ngeen demee nangeen ko saaga na ko ŋaññ waaw na ko gëdd fanharhu ba fan fanharahu na ngeen ko gëdd yéen ñaar déedéet faqula lahu qawlan layyinan waxal lay nag moom wax ju teey te nooy te woyof te neex a dégg voilà loolu la mooy euh, loolu yow loolu lañu la digal nag bil naa nga waar ko ci njekk waaw fàttali ko la imaamul Shaafi'i yi doon wax sa mbokk moom bu dee da ngaa wéet ak moom laaya biir la kii wax ak moom ci li lim doon lim nekk du noonu kooku da nga koo laaya biir mais bu dee en public nga ko def noonu kooku da nga gàcceel waaye kooku wax naa la ça dépend mooy ki nga xam ne moom day tay taylu di def lu ko neex waaw gaa yi ngi wax mais yoonam newu ci di ko def publiquement ba pare di ko ñi koy ñi koy jéem a raisonné mu naan ñooñu ñoo newul ci dara ñoo ne ci surface bi ñun ci baatin bi lañ ne ñoom ci kaw lañ ne gisuñu li ci biir géej ñun nag ñoo dugg ci géejul islam xaqaa'iq yi ñun ñoo leen xam moo tax ñuy doxali nii te ku xam xaqaa'iq yi yii yépp ñoom ñuy tënku nii ay jullit yooyu yooyu c'est pour ñoom ñi nga xam ne àgguñ alors ko ñun dañoo àgg au fond quoi kooku nga xam ne kii yàqkat boobu muy def loolu kooku moom ci kaw a waaw audience publique ya muy wax ngay waxe waaw mu jeex tàkk waaw bu dee ne du jur lu gën a garaaw loolu it beneen tënk la que boo waxee loolu boo dénoncé loolu publiquement lu gën a garaaw loo xam ne man naa tax yow ñeneen ñoo doon jariñ sax dootoo ko mënati ndax gaa yi ñoo yor doole ji te waa nguur ñoo lañu jàpp dañuy ñëw laq la jant bi mu jeex waaw bàyyi la foo xam ne doo am procès doo am dara daara ja nga yoroon mu tëj boo maytuwul ak doxinam sooxe loolu it nit ki dama war a xalaat peser lool est loolu euh, am na ci bu ci amee mu téye xam ne loolu jaru ko mu bàyyi ko même bu dee ne mu ngi yàq wal iyaazu billah tey ñaan yàlla mu daal di koy yéwanal moo gën nag mu naan yàlla yàlla na ko buggal waaw na ñaan yàlla mu daal di koy islaax tegaat ko ci ndax bu tegoo ci diine xool ne ko topp ñëpp même bu dee du ñëpp koy toppaat ci lam neewal lu baax waaye dina am ñu ko ci kaw te loolu man daa ilaa xayr yaa ko ñaan ku woote ci da ngay am yiw yooyu ak yiw képp ko la ci topp ba yawmal yow yaa waral loolu kon loolu nañ ci bàyyi xel léegi kon eh, mu ne kon loolu lañ ko digal mooy mu waar ko ci rab fi njëkk fa mahma amkanahu dhalika bir rifqi la yajuzu lahu an yaf'alahu bil unf fekk man na waar waa ji wax ak moom ci loo xam ne ci dal la loolu amul amul am jaaduwul muy dëgëral kàddoom ak moom di ko def brutalement waaw ar rifq li dugg ci dara lu dul da waaye ak dar ak dureté dugg dara lu dul da koy ñaawal kon mooy foo ko manee defe ko ci dal ndànk yooyu teey ci loolu nga koy def mais bu dee nag ci ay brutalité yooyu loolu du jaadu li annahu ndax moom qad yakunu sababan loolu muy def mooy def ko brutalement ak ci loo xam ne du ay teggin wéetoog moom nga ñëw ci mbooloo mi di ko jànni noonu loolu mën naa tax sax li igra li igraihi wa israrihi ala zalik mu gën a pëtëx nag ca mbir ma nag gin ci nuurati nag ca lu bon a la nekk di ki persister sax di def maa tay mu continuer ci loolu mu ne comme li nga xam ne noonu la nekke tabaul kathir min an naa li nga xam ne mooy euh, nit ñi ñu bari ci ñoom noonu lañu ñu mel seen nature seen nature noonu la waaw mooy parce que dañuy gis seen bopp waaw dañuy dañuy yëg seen bopp waaw boo leen waxee yenn yi dañuy jàpp ne offense la quoi surtout bon ci biir nit ñi en plus wala nga ñëw même bu dul ci biir nit ñi mais nga defe ko noo xamante ne ni àndul ak teggin moom du gis dëgg gi nga wax même bu dee ne dëgg na waaye li muy gis mooy day mel ni yow danga nga koo bëgg a tuutal da ko koo bëgg a wàññi da nga koo bëgg a nangam ak nangam bu ko defee moom mu gën a persister sax ci nekk du la faale ba pare daal di lay toroxal bu ko mënee. mu ne wala siyamaa rawatina bu dee ne ki nga xam ne mooy digale mooy digal waa ji waa ji moo ko ëpp daraja ci société bi waaw <laughs> yow sa mbaar mee nga yor sa waay yor fa benn di fa jàngale société bi xamuñ daraja ji nga yam. fa yàlla yaa jàngal alquran yaa gën a tedd ndax xayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ñoom xamuñ lool waaw ki gën ci yéen mooy ki jàngal alquran ba pare di ko jàngale yow sa mbaar moom nga yor yor say taalibe société bi moom yow lañ jàpp ne yaa fi gën a suufi parce que société noonu lañ xam waaw kanta nag boroom ndomboy tànk yaag boroom alal yaag ah, femme commerçante yaag femme de affaires yaag monsieur de affaires yo yéy yéy drainer lu bari bari lu bari ci alal ñooñu nag ñoo am doole waaw ñooñu ñoo yëkkatiku léegi ku mel noonu nekk ci caaxaan wala koo xam ne ab sëriñ la bari bayre bari ñu ko topp ak yooyu yow nga yor sa mbaar mali xam nga yéen ñaar ci société bi moom bitul waa société bi bokku ngeen léegi nag bu dee yow ca sa mbaar mu nga jóge wala yu mel noonu ñëw di wax ak moom yu mel noonu te waxewoo ko teggin loolu man naa tax mu daal di continuer ci li mu nekk pare daal lay fëlën fële wal iyaadu <laughs> <laughs> waaw loolu loolu léegi nag kanta euh, lim ne euh, bu euh, boo ne waa ji yow yaa fasiq bil fusuqi wala al kufr illa illa irtadat irtaddat mooy comme ta'wil yi ñu gisoon bi weesu rek voilà mooy bu dee ne ki nga xamante ne nii moom day daganal loolu l'islam ne loolu wax ko comme ni mu gisee bi yore saa sam di ko tere moom mu ne sama yoon newu ci loolu dagan na kooku moom day nekk yi fi waaw waaye am ñu ne nag bon xawaari ji liñ ci jublu ñii ñi nga xam ne ñooy nekk les takfiir yi daa xawaari ji daa am ba ah. ñoo xam ne dañuy nekk nii mais idée yi xawaari yi tiki tiki tiki tiki lañ yor mais nag mbir mi nekkul euh, que ne voilà parce que yi ay jikko la boo melee noonu ci ñoom nga bokk voilà ñoo xam ne jàpp nit ñi mooy de yéeféer lañu daa waaw seen deret dagan naa waaw loolu ñooñu am ñu ne ñooñu lay wax mooy xawaar yi ji quoi waaw ndax ñoom euh, ñoom ñooy euh, yéefirlu euh, jullit ñi wax imaam al-Qaadi Iyaad moo ko wax imaamu kii di ko imaamu Nawawi ne nii la ko imaam al-Qaadi Iyaad daal di nettalee ci Maalik waaye mu ne huwa da'if imaam kii ne al-Nawawi loolu dëgërul ndax xawaar yi li am na saxiixa li dëgër. indal aksari ndépp anal xawaarija laa yukaffaruun bi bid'atihim kenn du leen def yéeféer ci seen bid'a giñ nekke loolu taxoon nañ ci xawaarij est ce que ay la ñu wala déet mooy ñooñ Seydina Ali doon xareef waaw nañ la euh, mazhab yi ci nag mu ne euh, euh, qultu imam al-Hafiz ibn Hajar mi muy nettali mu ne waaye nee naaw walima qaalahu Malik loolu imam al-Qadi Iyad daal di nettali jële ci imam Malik imam an-Nawawi ne loolu dëgërul lu feebal la kene xawaar ji lañ ci jublu ñoom ñi yéefirloo jullit ñi mu ne loolu noonu nag am na wajhun am na foo xamante ni wàllu woo xam ne loolu day dëgër de du lu ñuy dàq noonu wa huwa te loolu mooy am na minhum am na ci ñoom man yu kaffiru ñuy def yéefir kathiran min as-sahaaba di traité ñu bari sahaaba yi ni yi Seydina Ali dañ ne yéefér lañ waliyasu billah <laughs> njëkk a dugg ci l'islam gaa yi nee nañ yéefér waaw yonent saa salaam yar ko mu njëkk a dugg ci lislaam gaa yi ne saa yéeféer ma ne la la wax yonent saa salaam jël ki ko gënal ci doomam yi ne Faatimatu bintu minni may ko mu ne ko gaa yi ne saa yi loolu lépp saa yéeféer la Abul Hasan wal Husayn waaye yow ma ne yow jàll nga naan yéeféer ak li mu ko dig àjjana yooyu yëpp keroog raaya ga Xaybar koo xam ne dina jox raaya bi suba góor goo xam ne daa yàlla ak yonentam yàlla tabaaraka wa ta'aala yonentam saa dañ koo sopp moom mu gaa yi yéefir la laa wax wal iyaazu billah mooy saxaaba yu mel noonu nga ñëw ñoo xam ne seenug dem àjjana dafa leer nañña gina leer jant bi yoreen saa saa seede ko yow nga ñëw ne ñooñu yéefir lañ mu ne nag loolu bu dee ñooñu noonu comme ñu mel noonu la xawaari yi ñooñu ñuy wax ci saxaaba yi moom mimman shahida lahu rasulullah saa saa bil janna wal bil iman yoreen saa saa seede leen ne àjjana lañ jëm ak gëm yàlla bu boobaa fa yakunu takfiruhum min haythu takdhibihim li shahada fi traité de kéefër xam nga lan la li ñu ne kéefër mooy le fait que ñu weddi seede bu yonent saa salaam seede ci saxaaba yu mel noonu comme Seydina Ali ibn Abi Talib misaal laa la ci jox waaw foofu lañ nekk yéeréer waaw al-mazkura laa nekkul rek mujarrada suduri takfir minhum waaye nekkul rek la fait que ñu ne ñu traité julli ñi de yéefër noonu du loolu waaye le fait que ñu traité ñoo xam ne yonent ba ne saa saam ci sax moo ne ñuy àjjana lañ jëm bu boobaa mooy waxu yonent saa salaam lañ teg la te képp xam ne. waxu yeneen saa saam nga jël tegi fële waaw ci loo xam ne loo tay la yow moom dara defeetu la ci biir l'islam wallahu ta'ala a'lam waaw kay <laughs> Allahu akbar Allahu akbar waaye xadis bi li imam al-Hafiz wa moo tahqiq moom xadis mi ñu génnoon al-hadithu sabaqa li euh, euh, siqa siqa li zajri al-muslim an an yaqula dhalika li akhihi al-muslim waaw mu ne lii mu ne wa dhalika qabla wujudi firqati al-khawarij wa ghayrihim mu ne xadis bi leen na la lii dëgg te loolu mooy li ñu xóotal masala bi da gis ne loolu la xadis bi wax mooy dañ koo indi ngir lan ngir jàjj way jullit bi muy wax mbokk jullitam di ko traité def kàccoor ak yéefér bañ a nekk loo xam ne dañ koy prendre à la légère loolu la waaw waaw mu ne te lii xadis bi mais avant xawaari ji di di di saa saa avant xawaari ji di di la ko waxoon di exister ak ñi mel ni ñoom gisoon nañ sabab bi imaamul xaafis ne woon looloo taxoon mu wax ko waaw bële boog mooy xadiis bële te boog bii dañoo niroo ñu génnoon bi mu ñëwee gaañu woon fi majlisul am ansaar ci lamsaar yi benn waay boo xam ne bu ñaawoon làmmeñ ci ñoom yeneen saa salaam ne nag sibaabul muslimi fusuq wa qitaalu ko di ngàññib jullit moom loolu ak génn topp la wa qitaalu ñëw nag bay xare ak moom bay xeex ak moom loolu ak kéefër la waa ji ne ah yeneen saa salaam loolu ko defati ba fa mooy façon ba bi mooy ak fiis waaw di traité jullit ñi ñooñu euh, ak damit yooyu kon loolu mu ne jamono yooyu xawaari jii nii feeñu woon waaw kon mooy lan mooy da ngir jàjj la waaw waaw kon mu ngi noonu wax waaw léegi nag dina dellu ci moom liy dellu ci moom mooy naqisatuhu li ak yi le fait mu wàññi gëddu euh, mbokkam ba koy wax lu ñaaw noonu waaye wa mansiyat takfiri ji waaye le fekk que mu koy traité de yéeféer loolu day dellu ci moom mooy bàkkaar ba wa hada la ba'sa bi mu ne loolu amul problème loolu mooy nii taawil bi waaw mu ne qiila am na ñeneen ñu ne nag li muy tekk mooy yuxsha alayhi an ya'ula bihi dhalika ila al-kufri kama qiila al-ma'asi baridul ko am ñu ne lool mooy li muy tekk mooy dañuy ragal waajooju di traité bokkam kéeféer ak kàccoor loolu daal di dellu yóbbu ko ci ak kéeféer comme ni ñuy waxe ne euh, li nga xam ne mooy bàkkaar yi mooy boîte postale bi nga xam ne mooy bu yóbbu lay yóbbu ca kéeféer directement waaw fa yu fa yu ñu ragal ala man adamaha képp koo xam ne daa sax dëkkal yi wa asar alayha nuure di traité nit ñi loolu mu mujj am suu alxaatima li nga xamante ni mooy ñaaw euh, mujj mu ngi noonee quoi mu ne wa arjah min al li gën dëgg nag ci yëpp mooy anna man qaala zalika liman yu'rafu minhu al islam walam yaqum lahu shubha fi za'mihi annahu kaafir fa innahu yakfur bi dhalika kama saati taqrir mu ne daal li gën a yëpp sax mooy képp koo xam ne dafa traité koo xam ne xame nañ ko lislaam te amul benn lënt-lënt boo xam ne bu xaw bu nekk ci moom mooy waaja ba mu amul benn lënt-lënt xam ne ne waaji ku baax la ku nekk tegu la mais da koo mere rek wala boog bon daa am moom moom baa bëggu ko mu traité ko de yéefar kooku day nekk yéefar comme ni muy ñëwee niñ koy saxale ah kon nag mu ne euh, euh, maanaa xadis faqad raja alayhi takfiruhu wala ñàkk traité nga ko traité kéefér day dellu ci moom waaw mu ne bu boobaa mooy takfir bi mooy dellu ci moom le fait que mu traité ko de yéefér waaye du kéefér waaw fa ka annahu kafara nafs kafara nafsahu li kawni kafara man huwa mithluhu mu ngi mel ni ah <laughs> mu ngi weddil boppam ndax al muslim axul muslim wala mooy seetoom boo ne waa ji yéefér la alors que du lool mooy yow daa mel ni sa bopp nga traité loolu rek waaw wallahu taala alam kon daal loolu ci gàttal mooy xadiis bi loolu lay wax mooy daal affaire bi kufrun duuna kufru la waaw ba mu ki nga xam ne da koy daganal ginnaaw bi lépp leere kooku moom moo nekk ci danger sinon mooy kii tamit mu ngi ci danger des na lu xaram waaye tekkiwul ne waa ji bu boobaalee léegi yéeféer la bu deewee kenn bu ko suulati ci almeeru julli ñi parce daa waxoon benn waaye yaa kaafir déedéet loolu doyul wallahu taala alam bii di insha ñu gis xadiis bi tegu mi